mu teg ci xadis bi ci tegu mooy xadis mille un xadis numéro mille un junni ak benn allah mu ne waan abdillahi bni amr bni al-aas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yuqaalu li saahibil qur'aan iqra wartaq warattil kamaa kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda aaxiri aayatin taqra rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaam an-nawawiyu rahimahullah mu indi nag xadis bu mujj lii mooy cëppaandaw gi nag walla lii mooy cëppaandaw gi dernier hadith ci suñu buntu bi di wax baabu premier kitaabul fadaa'il premier chapitre buntu bi wax gëneelu ngëneelu jàngal Qur'an bii mooy bu mujj waaw taabul fàtte fan yee maa ngi la naan gis nga ki ki Alqur'an ki wattu Alqur'an di jëfe Alqur'an mooy ci Alqur'an jàpp ci Alqur'an gis nga ni mu la rawe ci àddina bi bala ngaa xam ne moo la raw gën raw mooy ne àllaaxira ñëw fa la mbir yee gën a leere ah aj moom <laughs> gars yi faal lool taxul yi ñu jóg waaw nekkatuñ jamonoy salaf yi nga xam ne ñoom looloo leen mooy ki ñu doon yëgati te lool mooy li jaadu mooy boroom xam-xam waaw boroom xam-xam xam-xamu alquran ak sunna kooku doonuñ ko woon teg doonuñ teg kenn ci kawam ak kooku ku man di doon ak ku ko man di jur waaw waaye nag jamono soppeeku na jamono mujj yi ñu nekk mujjug jamono aaxiru zaman gi taqdimu bi jahlin moo fi nekk wa taxiirul alim waaw mooy dañuy jiital lu jahlin boroomu griira koon waaw wa taxiirul alim kantaake xam moom ñu teg ko rële ko fala ah waa yow waaw yow nag booy ut xam-xam bu ko ut ngir est nit ñi dinañ la teg fennam déet boo jàngal xoraan bul xool ah, naa ko jàng bu ko defee gaa yi yëkkati ma déedéet bu boobaa yaa ngi ciy ut loo xam ne yàlla utloowula ko ci garada ara ah, yaa ngi ah, li nga xam ne poñet gar gar lu lu jege lii déedéet déedéet yow da nga war a def ngir yàlla tabaraka wa taala jeex na waaw jeex na jeex léegi bu ko defee bu la ci yàlla fekkee nit ñi sopp la def nit ñi sopp la waaye teg la fu kawe di la considérer ndax alquran bi alhamdulilah nga sant ko yàlla waaye buñ la ko deful de toute façon xaaroo ko ci woon yow li am solo mooy in lam yakun alayka ghadabun alay in lam yakun ghadabun eh, laka alay alayya gadabun fala ubaali borom bi bu dee sam sànji daal dalul sama kaw faalew waaw waaw man daal li may sàkku mooy rahmataka alwasi'a sa yërmande sa ngërëm gu yaatu gi jeex na bu ma ko amee doy na loolu doy na lépp waaw looloo tax day ut waaw boo tax yéene boobu lu nit ki war a am bu ko amul rek mooy waral koo xam day dem nekk ci xam-xam bi kii ah fii man gis naa ne léegi gaa yi fii man daal ki ñu considéré mooy borom alal ji moo tax man alal laaw ci ah eh, xam-xam da koy am gaay du ñu la faale quoi man nag moom ma dem uti alal ko defee gaay faale ma déet li am solo du nit ñi faale la wala ñàkk laa faale li am solo mooy yàlla faale la yàlla daal di lay gërëm waaw bu la yàlla gërëmee képp ku la mere garaawut waaye bu la nit ñi eh, eh, gërëmee yàlla mere la lu mu lay jariñ ah waaw kan nana ko borom masalik waxe woon radiyallahu anhu kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne waan Abdullah ibn Amr mu ne mu ngi jële hadis bu mujj bi Seydina Abdallah di doomi Amr ibn al-As ibn Amr ibn al-As la wax radiyallahu anhuma ah, ah. gisoon nañ Sa'id gisoon nañ Hisham gisoon nañ Amr ibn Abul Banu al-As <laughs> di doomi al-As ah. mu ne an nabi mu jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam nee na yuqaalu dañuy wax li saahibil qur'an mu dañuy wax boroom alqur'an kañ loolu yawmal qiyaam lay xewe <laughs> waaw naan ko lan lañ koy wax naan ko iqra jàngal ki mokkal alqur'an ki wattu woon alqur'an ndax loolooy wane ne mokkal la waaw <laughs> te doon ko jëfee jàngal iqra jàngal wartaq te nga mooy ascenseur bi waaw am na ci yenn riyaa er, mooy warqa rek waaw <laughs> iqra jàngal wartaq te ngay monde waaw waratil del toftali sa njàng mi bu ko gaawee waaw njàng mu dal waaw njàng ko njàng mu dal waay waratil waratil waratil allah kamaa kem li nga xam ne kunta nekkoon nga turattilu fi dunya na nga ko doon jànge ca alko ca àddina waaw da nga doon dalale am njànge dal jànge ko noonu rek fa inna manzilataka ta nga xam ne sa wàccuwaay tey fii sa kër tey ci àjjana gi inda aaxiri ayatin taqra mooy fa mujjanteelu laaya ba ngay jàng foofu la sa kër bi toll allah allah mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Daawud di al imaam Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijizi as-Sijistaani rahmatullahi alayhi wa Tirmidhi di Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima wa qaala nee na bi mu ko soobee moom mu mujj mi nag dana xadiisul lii xadis la xasanun bu baax saxiix boo xam ne bu wér la gi laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo. ñu ne la Serigne imam Abu Dawud kese moo leen ci fekkoon moo leen ci jiitu woon muy Seydina al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hamdal moom par exemple Warqi la ko jële yuqaalu li saahibi al-Qur'aan iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya voilà warqa am yoo xam ne wartaqi iqra warqa yée yéegal tey jàngal te yéeg benn la alimamu Abu Dawud rahimahullahu taala benn bërëb kese la ko indi kitaabu salaa baabu istihbaabi tartiili fil qiraa buntu bi wax téereb julli buntu bi wax sopp gu ñu sopp di toftale dalal sam njàng ci mu ne haddasanaa Musaddad gis nañ ko gis mu ne nettali nañu Musaddadun di Musaddad ibnu Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Yahya mu nekk ñu nettali moo Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an Sufyan mu jël ko ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi an Asim ibn Bahdala mu ne qaala haddathani mu ne nettali na ma Asim ibn Bahdala di Asim ibn Bahdala mooy ibn Abi Najud ah <laughs> jàngkatu alquran bu mag baa ngoog al-Kufi eh, moom mi <laughs> eh, aaya la woon ci ah, jàng alquran bokk na ci nga xamante ne nii ñooy jàngkatu yu mag yi. mooy Aasim ibn Abi Najuud waaw mooy Aasim ibn Abi ibn Bahdala moom mii moo doon wax Sufyaan mii <laughs> moo doon wax Sufyaan ne ko ataynaaka ah? eh, eh, eh, fekk Sufyaan taalibeem la ah Sufyaan taalibeem la moo ci moom la jàng alquran ak yooyu ja bokk na ci ñim jàng alquran waaye après mu ñëw ne ko <laughs> mais da doon jëli léeg-léeg ci moom tamit ci wàllu xadiis naan ko atay naaka saghira no atay atay tanaa saghiran wa atay naaka eh, eh, am naka baab kàddu gum ko waxoon ne woon noonu ne dañ la dikkal <laughs> bi muy wax Seydina Sufyaan ndeysaan naan ko dañ laa dikkaloon atay tanaa saghiran dikkaloon nga ñu eh, bi nga nekkee gone ah ngir jàng waaw waaye nag léegi nag yow bi ñu nekkee mag ñun ñoo la dikkal Allah <laughs> waaw allahu akbar allah waaw mu ngi noonu <laughs> waaw waaw ataytana saghiran wa ataynaaka kabira ah loolu <laughs> dikkal nga ñu de bi nga nekkee gone waaye ñun nag bi ñu nekkee mag ñoo dikkal nag di di taataan nag ci yow waaw ah kon daal eh, eh, loolu lu am am moom mi moo ko doon wax Seydina Sufyaan ibn Sa'id eh, ath-Thawri muy Aasim ibn Abi Najuud waaw da doon dikkal di ko laaj nag ay masala quoi <laughs> naan ko yaa Sufyaanu ataytanaa saghiran wa kabira allah <laughs> <laughs> allahu akbar kon moom mooy Aasim ibn Abi Najuud mooy Aasim ibn Bahdala al-Kuufi al-Muqri rahimahullahu ta'ala la ko Sufyaan jële rahmatullah alayhi an Zir mu jëla ko ci Zir gis nga Sufyaan day jële coom hadiis ndax ñoom nekkuñu woon ay spécialiste leen na la nga xam-xamuñ leneen li c'est vrai que Alxuraan la gën a siiwe mais lii nii euh, euh, tamit hadiis tamit borom xam-xam lañ an Zirrin mu jële ko ci Zir di Zir ibn Hubaysh euh, yaa ngi koy fàttaliku <laughs> abu maryam ñi ne abu mutarrif al asadi al kufi rahmatullahi alayhi zir zir zir zir zir zir zir an zir ibn hubays moom nag muhadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salaam waaye jotu ko woon a gis voilà moo la imam al hafiz mu ne thiqatun jalil muhadram waaw moom zir mi di zir ibn hubays rahimahullahu ta'ala an abdillah ibni amr moo ko jële ci abdallah ibni amr ibn al-aas ibn wa'il ibn hashim ibn su'ayd ibn su'ayd lu ibn sa'id <laughs> am na itaale wonu juum naan sa'id rek sa'id sa'id ibn su'ayd ibn sa'd ibn sahm ibn husays wala ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib al-qurashi as-sami abu muhammad annahu qala ha abdallah ibn amr radiyallahu anhu annahu qala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, yuqaalu li saahibil qur'aan iqra wartaq warattil kamaa kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka fi manzilaka fa manzilataka imaam Abu Daawud fa inna manzilaka mooy sa wàccuwaay inda aaxiri aayatin taqra'uhaa mooy fa mujjanteelu laaya ba ngay jàng an daal imaam Abu Iisa at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci buntu bi ñu noon fan yépp abwaabu fadaa'il al-Qur'aan an rasuulillah hadis biñ jóge foofu la ko indi woon sallallahu alayhi wa sallama mu ne haddasanaa Mahmoud ibn Ghaylaan mu ne nettali nañu sëriñ suñu sëriñ di Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi Abu Muhammad wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Daawud al-Hafari wa Abu Nu'aym mu ne ki ñu nettali mooy Abu Daawud al-Hafari di Umar ibn Sa'd ibn Ubayd Abu Dawud al-Hafariyu al-Kufiyu rahimahullah wa Abu Nu'aym mu jël ko tam ak beneen sëriñam Mahmud ibn Ghaylan ci ñaari sëriñam la ko jël Abu Dawud al-Hafari wa Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymiyu at-Talhi Abu Nu'aym al-Ahwal rahimahu al-Kufi rahmatullahi alayhi an Sufyan an Aasim ibn Abi Najuud gis nga fii Aasim ibn Abi Najuud la wax mooy Aasim ibn Bahdala c'est la même moom moom mooy même personne bi an Zirrin gis nañ ko sax an Abdillah ibn Amr gis nañ ko sax radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala yuqaalu ya'ni li saahibil Qur'aan iqra' wartaq warattil kamaa kunta turattilu fid dunyaa fa inna manzilataka voilà bii la Imaam an-Nawawi indi fa inna manzilataka inda aaxiri aayatin taqra'u biha haaza hadiisun hasanun sahiih waaw après mu ne haddasanaa Bundaar imaam at-Tirmidhi ko gën li tax imaam at-Tirmidhi ne imaam an-Nawawi wa qaala hadiisun hasanun sahiih mooy fii haaza hadiisun hasanun sahiih après mu ne haddasanaa Bundaar mu ne nettal nañu Bundaar di Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan Abu Bakr al-Abdi al-Basri sëriñ wa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu jëloon ko ci beneen sëriñ bu mag Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahmatullahi alayhi an Sufyan mu ibn Sa'id ath-Thawri min Jisang an Asim bi hadha al-isnad nahwa mooy am na ci beneen tallale loolu al-imam Abu Dawud at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi bi wax kon ginnaaw bi nga xam ne lañu gis hadith bi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu nekk gis nañ kon jàngat bu njëkk bi taxriij bi dañ naan la lëkkaale bi mooy ne liñ doon wax sànq bi ñuy ubbi ki la raw fii ci àddina bi ndax alquran yawmal qiyaam lay gën a teeleer waaw ndax yawmal qiyaam darajaat ya borom bi danaan ko jàngal waaw iqra dañ ko naan jàngal war ko war ko wala war taqi war taq jàngal mooy ascenseur bi yéeg waaw fii da ñëw ci ascenseur buntu ascenseur alhamdulilah bés dugg bés étage bi nga bëgg bee nag loolu amul yow dangay taxaw di jàng di yéeg waaw waaw di jàng di yéeg di jàng di yéeg di jàng di yéeg <laughs> fa nga yem ci alquran fa nga yem rek foofu ngay taxaw léegi foofu mooy sa kër waaw boobu kër mooy sa bërëb al aljanna waaw moo tax kon lii doy na ci ngëneel jàng alquran waaw jàngkatu alquran bi mokkalkatu alquran bi wattukatu alquran bi bu yawmal qiyaama dañ naan ko jàngal te yéeg bu demee àjjana waaw waaw <laughs> nga xam ne day takkook njàng ma jëfe ga moo na al imaam borom Awnul mu ne mooy sa li saahibul qur'an nag yeneen saa salaam waxoon nañu ko loolu maa ko ci wax waaye moom dane man yulazimuhu bi tilawati wal amal la man yaqra'uhu wala ya'mal bihi mu ne lii nag mooy ki nga xam ne saahibul qur'an kii taxoo jàng ma waaye di ko jëfe nekkul kii jàng ba pare jëfewu ko di defe leneen ko taxul ñuy wax parce que fàttalal hadis ba nga xam ne moom lañ gisoon neuf cent quatre-vingt-douze yu'ta yawmal qiyaamati bil qur'an hadis sayna Nawaas ibn Sam'aan ah mu ne dañuy indi yawmal qiyaam alquraan teewal ko wa ahlihi alladhiina kaanu ya'maluuna bih waaw ak ñooñam ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfe kon ñoo xam ne ñooñu la waaw kon ñu ne ko nag jàngal te yéeg waaw waaw te ko yàkkam de mooy yow jàngal warattil di tax di taftale yi di mu dal comme niñ ko doon defe ci ad àll àddina mooy loolu baax na kon jàngum tartil waaw wa rattilil qur'ana tartiila la borom bi wax waaw yeneen tubaab saa saa mu rattilil qur'an del toftale njàng mi nay dal tartiila akuk toftale ku waaw waaye ay ay dina ñëw buntu yi nga xam ne moom la def ci neexal baat waaw ci jàngal qur'an yow xam hadith yooyu pare di tay tay waaye yow saa yi doo doo xool li ngay waaye alors que nga jàng borom bi déggul dégluwul lu gën a neex lu gën a bàng li nga xam ne mooy jaamam ab yonentam wala boo xamante ne euh, euh, yonentam bu euh, neex baat di jàng alquran di ko jàng-jàng bu rafet waaw wala téere bam ko wàcc jàng mu neex kon mu gërëm ko yow nga xam hadis yooyu ba pare ñëw boo ñëwee rek waaw sabi maramga la la bi xalaw sawa la li xadama waaye sawaay doo sa déconné yi yow li nga xam lan la lay jëriñ doo wax laakin alimtu li bamba waxoon waaye xam naa te sama xam-xam dina ma jëriñ parce que fi nga miin noonu la ñuy jànge nga bëgg di def kese waaw yooyu yooyu mooy wixilan ah yow mokkal nga masha allah xam nga ne yoneen saa sallam am na yu ne képp koo xam ne daal doo neexal alquran bi boo koy jàngeew bokkoo ci sama su doxaloo sama sunna quoi waaw yow doxaloo dara nga xam yooyu ba pare yow ne ko fi dégg nag dégg parce que lan yow fi nga <laughs> ñoom duñ jànge noonu waaw saa saa nekk dul waxta alquran bi ko neexal bokkoo ci ñu ah. <laughs> naa xam ko ba pare eh, bokk ci yeneen saa sama ma gën bokk ci sa gaa yooyu de nga xam ne soxaluñ dara <laughs> wala ñenn ñi xamuñu ko woon waaw ñooñu moo am nañ seen gànt bu ñu xamul mais yow mi xam moom bul toog ci li nga xam parce que ñoom diw ak ñoom daa déedéet kon euh, mu ne ko warattil lañ ko wax jàngal te yéeg waaw comme niñ ko doon defe fi dunya waaw ci tajwid beeg génn xuruuf yeeg fa nga war a taxaw nga taxaw faat yooyu yëpp waaw bon alima borom awnul ma'bud mu ne waqad warada fil hadis rot na ci ab hadis ne inna darajatil janna ala adadi ayatil qur'an kene darajaay al aaya al ajjana dafa tolloog li nga xam ne mooy li mu aayaay al qur'an yi wa jaa fi hadis ñëw na ci beneen hadis ah que ne waa waa alquran amul seen kaw daraja amul daraja bu féete seen bu leen féete kaw waaw fal qurra yatasaaduuna bi qadriha jàngkat yi dañuy euh, yéeg selon rek ku nekk li nga doon jàng ak fa nga yem waaw mu ne qaala addaani mu ne addaani nee na rahimahullah wa ajma'u ala anna adad al aayi mooy six waaw waaw nga aaya sittatu alif aaya six mille aaya la waaw léegi nag mu des léegi nag ñu wute waa léegi est-ce deux cents aaya moo ci tegu wala quatre cents am ñu ne euh, euh, euh, arba ashara quatorze am ñu ne dix-neuf tisata ashar am ñu ne xamsun wa ishrun vingt-cinq am ñu ne sittun wa salatun mooy trente-six waaw mu ne wa yuxadu min min alxaditi annahu la yunaalu hada sawaab hada sawaab al a'zam illa man xafiza alqur'ana wa atqana adaahu wa qiraatahu kama yanbaghi la imam borom Awnul Ma'buud mu ne lii dañ ciy jële ci xadis bi kenn nag daraja ji kenn du ko jege gu màgg gi du ko jote lu dul ki nga xam ne non seulement dafa mokkal mais wa atqana mu jàng ko mu mokkal ko mokkal moo xam nag tajwiid yaak taxaw yaak gi ko excellé ko na mu rafete waaw di e, koy ni koy jooxee ak njàngama comme ni nga xam ne noonu la ware mu ne qaala al-Xattaabi mu ne al-imaam al-Xattaabi boroom al-Maalim sunan saraawoon lu jiitoon Sunan Abi Daawud nee mu ne jaa dikk na fil asar ci jeexital bi adadu aayal Qur'aan ala qadri darajil janna yuqaalu lil qaari iqra wartaq ad-daraja ala qadri ma taqra min aaya al-Qur'an wa man istawfa qira'ata jami' al-Qur'an istawla ala aqsa darajati al-janna wa man qara'a juz'an minha kana uh, raqiyuhu ruqiyahu uh, raqiyahu min ad-daraji min ad-daraj ala qadri dhalika fa yakunu kaay qishr qashr laa laa waxoon qishr la ñuy wax mooy écorce voilà <laughs> ala qadri <laughs> dalika fa yakunu muntaha sawab inda muntaha qiraa mu ne ñëw na ci asar bi fene kon aaya mooy comme ni kii waxoon sànq euh, euh, nombre aaya alquran yi day tolloog darajaay ajjana yi dañuy wax jàngkat bi na ko jàngal te yéeg waaw ci daraja yi lu tollook li nga xam ne mooy aaya alquran yi nga man képp koo xam ne matal na lépp jàng lépp waaw kooku moom mooy dem na fa gën a kawe ci ajjana waaye ku ci jàng benn wàll yow am ma nga yem tari nga ah c'est bien fatiha après nga naas ba amma yow foofu nga fa mu fa nga yem kon nag loolu lu ama am solo la taala alam waaw am na nag lenn ci boroom xam-xam yi loolu wax jooju boroom awnul ma'bud dam koy wax mais euh, foogu ma loolu lu lu gën a la mooy mu ne ci boroom qaala ba'dul ulama inna man amila bil qur'an fa ka'annahu yaqra'uhu da'iman wa in lam yaqra'hu wa man lam ya'mal bil qur'an fa ka'annahu lam yaqra'hu wa in qara'ahu daa'iman <laughs> waaw <laughs> mu ne lenn ci boroom xam-xam ne nañ képp ki nga xam ne day jëfe al alquran day mel ni koo xam ne da koy jàng tout le temps même bu dee jàngu ko waaye loolu lii wax ji am na problème parce que yoneen saa salaam quand même bi nga xamante ne moom la doon joxe naan masalul euh, ki nga xamante ne mooy kiy jàng alquran daa mel ni masalul mu'min alladhi yaqra'u alquran masalul utruja riiha tayyib wa ta'muha tayyib loolu day da day dàq wax ji ah waaw waaw dëgg la mooy kooku daa war ji jàng di jëfe moo tax ñuy gën wax kanta ki jàng te jëfewul kooku gisoon nañ li wax ne kooku mook tàndarmaayam waaw parce que ki nga xam ne moom jàngul mu'min bi nga xam ne jàngul waaye am na ngëm yàlla kooku mook tàndarmaayam waaye naafiq bi jàng euh, kooku mook euh, day niroog toogal def rayhaana basilic wala couleur nga xam ne xet gi dina neex waaye biiram boo ko mëneewu mu mu wax. kanta naafiq bi moom non amul xet gu neex amul na xet amul xet waaye boo ko mosee tay nga am problème kon euh, lii nii te ne ku ko dul jàng te di ko jëfee moom mu ngi mel ni koy jàng temps bi boole yëpp waaw da boole yëpp wa man lam ya'mal bil qur'an ku dul jëfe al qur'an nag. fa ka annahu lam yaqra mu ngi mel ni jàng wa in qara'u daiman bu dee ci jàng ko lay dëkk waaw même bu dee mu koy jàng jëfu ko moo ko jàngewul dara ñooy ñoo daanaka ñoo yem sauf kooku problème mooy day nekk lay ci kawam parce que da jàng alquran ji ji yow yaa ngi naan la taqrabu zina te yaa dàqa waaw bu leen jógee njaaloo fu ñu la fekk yaa ngi gens ci loolu xam nga ne loolu moom mooy yow <laughs> yow loolu euh, lu garaaw waaw loolu boobu daa nekk bokk na ci yi nga xamante ne nii euh, yu garaaw la quoi waaw <laughs> loolu moom moom moom jar naa seetaat waaw kon euh, euh, bon léegi nag am na nag benn xadis boo xam ne mooy bon loolu si ko ci parce que boobu Euh, bon borom Ihya Ulumuddin al imaam al Ghazali tudd na ko daal di koy askane Seydina Anas euh, radiyallahu anhu ne rubba taalin lil qur'aan wal qur'aan yàlla bari waa na kuy jàngal qur'aan al qur'aan di ko di ko rëbb mooy façon yu mel nii même bu dee ne bon loolu noonu ne yeneen saa sama wax loolu mooy wax ji hmm? am na ñu ne ci Maymuun ibnu Mihraan la yem waaye di yonent bi saa moo ko wax de ko taabi'i la woon ah. Euh, euh, waaye bon même bu dee ne mais maanaawam maanaawu xadiis bi jub na mooy ki nga xam ne day jàngal Alxuraan ba pare def le contraire hein kooku di tere riba di jàng Alxuraan Alxuraan di tere riba di tukku ñi nga xam ne ñooy ñooy lekk riba ak yooyu di leen euh, borom bi di leen di leen déclarer guerre ba pare yow nga ñëw di dëkk riba hein di jàng Alxuraan yi tere tooñ ngay tooñaate saa su ne. yooyu xam nga mooy yëfi maa tey quoi waaw waaw <laughs> mooy du da koy eh, laanu waaye mooy mooy dina la wan ne la yow mii seetaatal sa bopp waaye xanaa siñ bi nag <laughs> ah waaw yow tee ngaa seetaat sa bopp waaw mais dina ŋàññi am na ci alxuraan luy wane eh, eh, que yow ŋàññi na li ngay def waaw ndax képp ko def waaw bu leen lekk alalu jirim yi la taqrabu euh, kii euh, inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma ah, ah, innama ya'kuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira gaa yi nga xamante ne nii ñoom de ah, ñooy lekk alalu jirim yi tooñ ñooñu na leen leer ne ñu ngi lekk ci lekk ñu nekkul di lekk ci seen seen seen seen biir yi lu dul sawara te del nañ xel séef nañoo dugg sawara eh, kon way lakkata du fay eh, loolu ba pare yow fii mu ne yaa ngi yor alalu juróom yoo xamante ne nii yaa ngi naan ko tungaañ loolu xam nga ne loolu ñaaw na kam waaw loolu moom eh, lu lu garaaw la <laughs> waaw kon nag loolu lu am am solo la Uh, uh, uh, wallahu taala alam hmm? kon nag ci kaw noonu kon ci lañu jeexale lii day wane ngëneel bi nga xam ne moo nekk kon ci alquran waaw addina ak alaaxira <laughs> alaaxira boo bëggee di yéeg ca daraja yu mag yi bi alquran e, bi hifdil quran tilawatan waaye wa amala waaw mokkal ko ci wàllu jëf waaye tamit ci wàllu mokkal waaye ci wàllu jëfe tamit kàddu jëfe gi te yàlla tax sa kem kàttan tekkiwul ne waa day nekk koo xamante ne ab yonent la bu def leen njuumte non dañuy def njuumte waaw kullu bani aadama xataa wa xayrul al tawwabun yonent bay saab saab nee doomu aadama yëpp Ah, ñoo susceptible di def ay njuumte te ñi ci ñoom ñiy def njuumte mooy ñiy tuub waaw mooy waxuñu loolu waaw waaye ñi nga xamante ni ñooy tey ñooñu la ñuy wax xam ne lii la ba pare nga koy def kooku daa bokku ci euh, doyadal aaya yàlla yi ah ba pare jàpp ne wala euh, loolu loolu bokk na euh, borom bi dalay mere de <laughs> waaw loolu dalay borom bi dalay mere waaw parce que euh, wax dëgg yàlla yaa ngi tooñ nag alaa na waaw yow yaa ngi tooñ nag alaa na ci lu leer nañ nga ko teg ki nga xam day def di rëccale ñooñ garaawul waaw ñooñu garaawul waaw waaw kon loolu lépp lu amoon solo kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal jeexal nañ buntu di wane ngëneelu alquran nga xam ne yawmal qiyaam darajaam ne daal day tollu àjjana day darajaay alquran yi waaw am na nag ñu naan xaraf bu nekk daraja la ci àjjana ma aaya bu nekk xam nga asar yee dane aaya am na nag euh, fu ma ko déggee ñu naan ma aaya bu nekk euh, euh, daraja la waaye wallahu taala alam lay ah, laysa bi a nekkul lu jomb waaye asar yi nga xam ne woon la boroom awnul ma'bud tudd ak ñeneen ñoom aaya lañu wax ne aaya bu nekk daa nekk li nga xamante ne mooy daraja ci àjjana kon nag yal nañu boroom bi tuuf may ñu bëgg alquran may ñu sopp alquran may ñu wattu alquran may ñu jëfe alquran may ñu gëm waxi alquran waaye di doxe alquran dunde alquran suñu dundu nekk alquran suñu nelaw nekk alquran suñu yeewu nekk alquran suñu jëf nekk alquran suñu yëngu nekk alquran suñu teg nekk alquran suñu dal nekk alquran suñu faatu faatu ci alquran suñu duggu bàmmeel nekk ci alquran suñu dekki nekk ci alquran mu taaw ñu taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala daal dañuy seede comme ni nga xam ne moom lañ gisoon ci xadis bu njëkk bi ah, nga xam ne ah, fa innahu yati yawma alqiyama shafi'an li ashaabi day dikkal yawma alqiyama nekk moom alquran nekk koo xamante ne day ramm ki nga xamante ne mooy borom yal nañu borom bi boole ci alquran ci waa alquran boo la ñu ci ahlullah ahlul qur'an ñi nga xam ne ñooy ahlullah ñooy waay yàlla yi waa xaasatu ñooy ñi borom bi jaglool boppam yal nañu ko borom bi may lool yomb na ko kon ci kaw noonu lañ jeexal bunt bi bii di ñëw insha allah ñu jël chapitre cent quatre-vingt-un ah, ginnaaw nag mu lay wax nag ci leneen lu jëm ci alquran ba léegi ginnaaw gëneel yim la wax nag ah mu lay mettre en garde nag ci lu ñëw nag di ko bàyyi waaw di ko bàyyi